di suuratul faadiha ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu innamal mushrikuuna najas falaa yaqrabul masjidal haraama ba'da 'aamihim haadaa wa in xiftum aylatan fa sawfa yugnikum allahu min fadlihi inshaa inna allaha alimun xakim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaye ñaar fukki juróom-ñett mu ne yaa ayyuha alladina ii yéen ñi nga xamante ne dangeen a gëm te dëggal innamal mushrikuuna dëgg-dëgg way bokkaalekat najasun ay tilim tilim ay taq-taq lañu ay sobe lañu fala yaqrabu almasjid alxaram kon nag kon bu ñu laal li nga bu ñu jege almasjid alxaram jàkk ji nga xamante ne nii moom lañu ormaal moo jàkk ji nga xamante ne nii moom lañu ormaal baada aamihim haada ginnaaw seen at mii loolu mooy lan mooy ne ginnaaw at mii nga xamante ne nii ci laa yónni say ci nga yónni yow rasulullah alayka salaatu wassalaam siddiqul umma seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaa li yuqiima annaasa xajjatahum ngir mu taxawal nit ñi defal leen seen aj nekk amiran lil xaj jiite aj gi ginnaaw aj googu moom mooy ñoom bu ñu fi ñëwati walla ndax ñoom ay ay sobe lañu ginnaaw seen at moo male di at mi nga xamante nii mooy neuvième année bi mooy bu mooy seen dernier at at ma ca tegu moom dootuñ fa ñëwati léegi nag léegi mbir maa ngoog mu ne nag wa in xiftum bu dee nag da ngeen a ragal bu dee ne da ngeen a ragal aylatan ak ñàkk fa sawfa yughnikumullah bu leen jàpp ne ñoom ndax nee na lii <laughs> da ragal ak ñàkk nañ wax lii ba bare fa saw sawfa xelséef na leen yughnikum daal di leen woomal allahu bur yàlla tabaraka wa taala min fadlihi ci ngëneelam gu yaatu gi insha saa bu ko soobee nag de inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala alimun aji xam xamaakoon la hakimun mooy aji xereñ ay atte ak li nga xam ne mooy tëralin ak doxalin lépp kon nag mu ngi noonu li nga xam ne moom lay doxal moom boroom bi tabaraka wa taala léegi laaya bii nii yaa ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najas loolu boroom xam-xam yi ne yéen ñi gëm yàlla yéen yëg leen ne li am ba des mooy mushrikuuna yi polythéistes yi bokkaalekat yi minal yahuudi wan nasaara ak majuus yeeg ñi nga xamante ne ñoo doon jaamu safara sell si nee nañ ak ñi gëmul yàlla daal najasu ay sobe lañu loolu boroom xam-xam yi jumhurul ulama min al madahib al arba'a rahmatullahi alayhim muy xanafiya yi maalikiya yi shaafi'iya yi ak xanaabila yi ñoom ñépp d'accord nañ ne non innamal mushrikuuna najas <coughs> ne dëgg-dëgg ñi nga xamante ne nii mooy mushrikuuna yi ay ay ay ay sobe lañu loolu moom tekkiwul ne sawaay mooy ne ñoom mooy seen yaram yi dafa sobewu comme ni nga xamante ne nii noonu ay mbéewal ay saw ni mu sobewoo déedéet wala boog ni nga xamante ne nii noonu la xaj non ñi ne xaj wo non nañ wax xinsiir parce que xaj ci boppam <laughs> loolu wute la est ce que xaj dafa nekk sobewu wala loolu boroom xam yi dañ cee wute ku mel ni Maliki rahmatullah alayhi dañ ne xaj dara la sobewul loolu nag lu yéeme la boo seetee ñun suñu réew yi mooy da dañ <laughs> mooy ñëpp ay maaliki lañ te pourtant ñoom ni ñuy doxale moo wuteeg li maaliki yi di doxale mooy koo gis xaj laal ko sax mu jàpp ne fii moom ñenn ñi gën a ñàkk xam moom ñu jàpp seen jàpp toj na moom fii mu ne moom seen jàpp toj na parce que dañoo génn ab xaj riisu leen loolu ñoom ñooy ñi gën a ñàkk xam am ñeneen ñoo xam ne moom jàpp nañ ne moom buñ la bu la xaj riisoo yow moom sobe mooy fa fa mu la laal foog nga raxase ko alors que loolu lépp loolu par exemple mazhab bi mu nekk ngiiru maaliki yi ñoom dañ ne xaj du sobe du sobe comme que xaj du sobe bu la laalee dara nga dul raxasu voilà <laughs> te manu la toj njàpp de toute façon sobe manu la la sobe du moo lay laal nga toj sa jàpp toj déedéet toj njàpp du jóge ci loo xam ne ci lu biti la lu la laal noonu rek ab xaj bu sobe wu ñu ne même bu dee dañ ne sobe la wala nga laal sobe laal sobe tojul njàpp voilà lii njàpp toj <laughs> toj njàpp moom mooy ngalawal wala nga dem ci dem àll wala li nga xamante ne nga génne mag yu wala bu man yu wala yooyu loolu mooy toj njàpp walla wala nga laal <coughs> laal boo xamante ne nii da nga cee jigéen walla jigéen laal góor boo xam ne daf caa jële wala doon ut li nga xamante ne mooy plaisir mooy bànneex loolu mooy toj njàpp sinon moom laal sobe loolu tojul njàpp kon nag loolu la <laughs> voilà Maliki yi rahmatullah ñoom ñoo jàpp ne xaj dara la sobewul xaj daal li ci sobewu mooy li mooy mooy gémmiñ gi rek bu bu laalee <coughs> moo tax su yonent bi alei saatu salaam waxoon ne ida walagal kalbu comme ni mu nee ci sax yi ak ñoom sax imaamu muslim ak yooyu nga xamante ne nii mooy bu xabee bu xaj xabee ci li nga xamante ne nii mooy ci ndox yéen bu leen ko euh, ida walagal kalbu fii inaa i wala fii sharabi ahadikum ci ndabal kenn ci yéen na ngeen ko raxas ñaari juróom-ñaari yoon benn bi bu njëkk bi wala bu mujj bi ak ak ak suuf ñu ne loolu parce que loolu ñoom sax dañ ne loolu noonu affaire médicale affaire c'est plus affaire paj moo tax waaye du affaire sobe ndax bu doon sobe kese sobe xam nañ ne buñ ko buñ lu ëpp lu ñu koy raxas ñu ko raxasee ba mu deñ rek jeex na am ñu ne ñetti yoon loolu ay yeneen wute la loo xamante ne nii ci madhab yi ci madhab yi quoi mais li ñuy soxal mooy daal xaj waaw moo taxoon ma ne exemple xaj nañ ko bàyyi comme ni nga xam ne mbaam xuux ni mu nekkee li nga xamante ne nii mooy sobe jàppewu tepp teppwul ne <coughs> mooy këne te loolu it beneen affaire la waa voilà <laughs> mais nañu wax loo xam ne waaw nañ nañ jàpp mbaam xuux rek waaw même bu dee ne mbaam xuux tamit est ce que mbaam xuux ci boppam deru ma laal mbaam xuux noonu rek sobel <laughs> voilà ndax <laughs> règle bi kullu hayyin taahir lépp loo xamante ni day dund rek taahir la dafa laal voilà loolu it beneen la mais daal nañ wax ci loo xam ne nañ ne nañ jàpp ne voilà nañ jàpp ne supposons que ne mbaam xuux voilà que ne tekkiwul ne mooy mbaam kii nu mu tudd yéeféer bi moom comme mbaam xuux la dafa sobe comme mbaam xuux wala yu mel noonu wala ay mbéewal déedéet loolu waa boroom xam-xam yi juróom ñeenti madhab yépp d'accord nañ ci waaye nag dañoo jële ku mel ni ñoom al imaam al hasan ibn yasaar al basri rahmatullahi alayhi moom mu ne ñoom mooy seen yaram yi ci boppam moo sobewu te loolu it zahiri yi rahmatullahi alayhim loolu lañ wax ñooy imaamu daawud al zahiri ak ñi nga xamante ne mooy taalibe mi ñoom al imaam ibn hazm al zahiri rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne si si si sobewu la kay waaye yow waaye yow mushrikuuna yi dañoo sobewu te sobeg jëmm lañ yor ñeene déedéet sobeg maanaa la sobe gi suñu borom di wax mooy seen pas-pas moo moo tilim moo ñaaw moo salte loolu la suñu borom di wax te li koy wane dafa bari que ne du du sobeg jëmm parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam kuffaar yi dañ doon ñëw di def ay délégation yéeféer yi ak ñenn ñi gëm ñenn ñi ay délégation ci ñi gëm ñenn ñi gëmuñ mu leen doon accueillir taamul kenn koo xam ne comme ci mësa nuyu ba pare danaan ay kaay yuy raxas jox leen ma ndox ma raxasu waaye it da leen doon indi ci jàkka ji comme ni nga xamante ne nii noonu la yeewe woon Sumaamatum nu usaal comme ni hadis bi ne saxiixu imaam al mus imaam muslim rahmatullah alayhi wala imaamul Buxaari en tout cas benn ci ñaar yooyu la rahmatullah alay muy Seydina Thumaama sayyidu banu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu ndax mas naa tuub bañ ko jàppee prisonnier léegi yonent bi alayhi salaam daf ko tekkoon ci biir jàkka ji te noonu gisoon nañu waa Makka it seen prisonniers yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom mut al kii doomu al Mut'im bi ñoom Jubayr ibn Mut'im dañ ñoo ñëwoon ba après Badar foofu la prisonnier Badar yi yooyu yëpp di wane ne ñii nekkuñu woon ñoo xam ne ay sobe lañ ndax kenn waxuñu woon ku leen laal rek foog nga raxasu ji kon li ñuy wax fii alquran di wax mooy so rek maanaa loolu insha allah mooy gin a dëgër mooy seen pas-pas ak li nga xam ne moom lañ gëm te jàpp ko loolu mooy sobe léegi nag kon buñ baree ci loolu mu ne nag kanta alhamdulilah wan xiftum ay la bu dee da ngeen a ragal ak ñàkk nag yëg leen ne borom bi xel séef na leen a woomal ci ngëneelam gu yaatu gi loolu borom mufassiruna yi rahmatullah alayhim dañu ne bon jullit ñi bi nga xamante ne nii boobu bu jëlee nañ ko ci ñu bari ak ku mel ni ñi nga xamante ne Seydina Sa'id ku mel ni Seydina Sa'id ibn Jubayr rahmatullahi alayhi taalibe la woon ndongo la woon ci Mawlana ibn Mas'ud euh, ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne bi nga xamante ne nii ci la laay bi wàcc innamal mushrikuuna najas ne ñoom ay kii lañ ay sobe lañ am na lu ma tëboon falaa yaqrabul masjidal xaram bu ñu jegee masjidul xaram muy jàkkaay kaaba gi loolu dafa tax yéefér yi de depuis boobu amatuñ droit dugg màkk màkka masjidul xaram fii tekkiwul que ne mooy fi kaaba gi nekk rek jàkka ji non mooy xaramul makki fi nga xam ne moom mooy mooy le sanctuaire de la Mecque foofu yëpp benn distance moo tax ñoom ñoom dañ leen defal ay voies de contournement yoo xamante ne ay yoon yoo xam ne day tax ñoom du ñu dugg Makka loolu mooy xaram bi la ñu wax waxuñ jàkka ji rek kër yi ne foofu yëpp ville bi ci boppam ñoom lañ leen xaraamal ñu dugg fa suñu borom moo ko wax léegi nag est-ce que yeneen jàkka ci la dugg que ñoom dañ leen di léegi buñ ne xëy ne waa xaram bi la léegi comme que masjid la yéefér dañ koy tere mu dugg ja jàkka loolu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne waaw dañ koy xaraamal kay muy dugg ci jàkk am ñu ne noonoo kenn xaraamalu ko mën na faa dugg bu dee yahud bi ak chrétien bi loolu mën nañ am na ñoo xam ne teqantal boobu lañ wax ne ñoom mën nañ faa dugg waaye bu dee ku dul ñoom comme majusi ñeneen façon yooyu mënuñu faa dugg waaye loolu ku mel ne ne waa yow ma ne Makka sax bu dee yahud bi ak bi mën nañ faa dugg quoi loolu man nañ faa dugg waaye li gën a dëgër insha allah mooy ñoom mënuñu faa dugg loolu ci loo xamante ne nii mooy dafa ak loru la voilà comme rek ba nga xamante ne nii ca la gaa yi ca année soixante-dix ya am ay iraniens yoo xam ne dañoo ñëwoon Kaaba ga daal di fay prendre ay otage am ñu fa jàpp léegi nag di leen xoqatal daal di leen kii léegi gon comme que gaa yi ñu <laughs> amuñu ñu leen fa mën a déjjati jële leen fa léegi nag ñu daal di woo waa GIGN bu waa France mooy waa police yooyu gendarme bi nga xamante ni léegi ñoom waa GIGN mooy ñooñu nga xam ne police yooyu ñoom lañ woobu waa France te ñoom <laughs> ñu yàlla ngir ñu ñëw déjjati leen fa wala ayasu billah ndax ñàkk am possibilité parewuñ ñoo xam ne mooy yu mel noonu bu xewee en tout cas jamono yooyu voilà yu mel noonu bu dul loolu moom mooy ne ñoom moom dugg fa dañ koo xaramal kon nag mbir maa ngi noonu daal ci gàttal léegi nag waaw wayin xiftum ay la bu dee da ngeen a ragaluk ñàkk lool kon sayid ku mel ni boroom xam-xam yi comme sayyidina Sa'id ibn ne dëgg-dëgg mushrikuuna arab yi najasun ak ñépp ah ay sobe bu ñu jegeeti al masjid al haram léegi nag daa am ci jullit ñi rawatina waa Makka ñiy door a tuub mbir mi da leen a tiital quoi parce que dañ ne héhé tey problème am fii nga xam ne foire la woon tamit da ko occasion la woon ñu fiy jënd ka jaay tamit ñu indi li ñuy lekk ñun duñ fi bay bay dara ñoom dañ ko doon indaale ñuy jëndunu ak yooyu ak suñu commerce bi ak yooyu waaw waaw nu muy demee suñu woroom nañ ne leen nag waaye xiftum du reene da ngeen ragal ay la tan ak ñàkk nag yëg leen ne fa saw fa dëgg da xel séef na leen yughnikum woomal leen allahu borom bi min fadlihi ci ngëneelam bi ubbil leen buntu jizyaat yi nga xamante ne nii moom la lempo bi nga xam ne moom la yéefér yi te tamit biñ ubbee dëkk yi xëywul yi daal li bari insha saa bu ko soobee inna allah dëggoon borom bi tabaraka wa taala alimun aji xamaa kon na